loolu moom bu ko def parce que loolu moo am nañ digalu yonent bi alayhi salaam mooy ku leen digal war a hadith sayna Ali bi radiyallahu ta'ala anhu man amarakum bi ma'siyatillahi la yonent saa salaam fala tuti'u ku leen digal mooy yàlla bu leen ko toog waaw képp koo xam ne nee na da lay ixtibaar da lay kii tànn mais di la def loolu bon yow bul def mooy lu xaraam de waxuma loo xam ne yow yaa yaakaar parce que loolu tamit différence la am na ñoo xam ne ñoom mooy mbir yi leerul ci ñoom waaw mbir mi yow du lu xaraam lu leer sëriñ bi na la defal te xam nga fa mu àgg ci yàlla loolu bokkul li nga xam ne dafa leer même bu dee da après danaan la dama doon ixtibaar mais na fekk yow moom nga dëppoog lu yonent saa salaam waxoon mooy ah loolu nag moom manuma koo def waaw waaw fii mu ne julli takku sax mooy war a weesu sëriñ bi nag julli kay bi julli kay bi dina baax dina baax waaw moom moom moom lii ngeen di def daanaka moom moom moom ak njaaw ak njaamu yàlla la nga xool loo xam ne du waxtul mu wax saa gi yow affaire bi nit nga nit mu naan la dina baax nga foog ne sawaay xanaa danaan bala ñoo pare fi yëg nga ñëpp gis affaire bi fii mu ne yow bu ngeen julliwul mu naan la dina baax nga gis ko bu boobaa moom ci boppam ngay bàyyi waaw te jataayam boobu moom bu fa delloo boo amoon numéro effacé ko parce que waajoo du baaxul koo xam ne li yonent sallallahu alayhi wasallam ne képp koo xam ne raw na la jullit tàkkusaan yaa ngi mel ni dañoo décimé woon sa kër da ngaa dañoo décimé woon sa alal ak sa sa say njaboot nit ne la boo lay yóbbu ci yàlla ba pare di la ko faatloo ñu xam dina baax non kooku doo ko ci topp ah. non non non da nga naan noo sawaay <laughs> yow moom tay laay pare de toute façon jarul sax ngay wax moom yow jullit te boo paree nga jël say bagage ak yépp dem sa yoon waaw parce que kooku mu ko baax <laughs> waaw waaw ndax loolu moom nan lay baaxe mooy ndigalu yàlla manula baax moo tax yonent wala saa saa bu nee dégg leen topp leen loolu mooy ci loo xamante ne daa neex yàlla même ak loo xam ne même man na la naqari dala dinaan ba mooy euh, doo say avantage da ko ciy dindi mais du lu xaram loolu mu ne moom la doon wax naan la fii ma ahabba wa kari ci li nga xam ne da ko bëgg ak li koo xam ne neexu ko mais ñu force ko ñu defal defal waaw defal rek waaw defal fa innama alayhim gis nga ñoom njiit yi nekk na seen kaw maa xumbilu xam nga keroog waxoon na al bi ñuy gis hadith bi yore saa salaam naan naan al umara fi Quraysh min Quraysh njiit yi ci Quraysh lañ ko mu ne waaye képp ku ñu ñoom koo xam ne dafay jiite defoo li nga war a def fa alayhi laanatullahi rëbbum yàlla dina nekk ci kawam ak malaaka yi ak nit ñëpp ak yonent bi ak nit ñëpp alayhi salaatu wassalaam mooy euh, ça ne veut pas dire que léegi njiit bi na def lu ko neex non moom daa am lu ko war daa am lu ko war envers ñi mu jiite ñi mu jiite am lu ko war envers li nga xam ne moo ñoo ko jiite mooy dégg topp par exemple buñ nee buñ joxee exemple en France yow doo ne bon man nag waaye déclaration d'impôt fan dara laa def man déclaré wu ma xam nga loolu c'est ah fii en république <laughs> farata la <laughs> obligation la nga ne waaye man de damaa déclaré wu dara waaw saa ñu waxati beneenum ndigal <laughs> beneen obligation nga ne defuma dara. mooy yow loolu par exemple yow bu dee jullit nga ci réew mu mel noonu yow bu dee réewum jullit mën mais même bu dee yéew yéew yéeféri yéen lay digal nga xam la du xaram du bu ko na la bañ a mais defal waaw defal <laughs> mooy danga def ndax boo ko deful di nga am ay pénalité ah non ay pénalité yu métti la lay teg te bu boobaa yow en tant que jullit mooy dexaloolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxa ah waaw waxoon nañ la yonent lay saataa mi mu doon wax réewum jullit lay wax mais ça ne pas dire que man réew mi yéeféer man du ma ko man du ma respecté dara ah. ah non non non man dara laa dul respecté non ñu naan ay booy dawal da ngay takk ceinture ak yooyu man dara laa takk waaw ba baal ma dajee ko policier <laughs> wala nga burle ko bi radar tourelle bi daal di lay flashé waale en même temps que takkoo tey nga dee <laughs> bu boobaa yow moom kenn dootu la ko wax yaa koy defal sa <laughs> mooy daa am lu la war am am loo xamante ne mooy même yi nga xam ne mooy def ko dégg toog def ko ci li nga xam ne neex naa ak neexul waaye nag lu tax mu ne fa innama alayhim ma hummilu nekk na ci seen kaw li nga xam ne moom la leen yàlla te waaw njiit bu ne am na loo yàlla te waaw buñ foogee ne dañ naan fal leen ma fal leen ma ñu fal la rek après nga toog gaa yi nekk say jaam du noonu de hatta buur sax buur buur ci boppam ça ne veut pas dire que mooy buur lu ko neex lay def de ah non am na ay obligation yoo xam ne moom la amal ñi nga xam ne ñoom la jiite waaw waaw fa innama ali barke yàlla daa bindul koo xam ne taklifu ko amul yow bu dee yonent yi alayhi salaam la lay wax yonent bi alayhi salaam dinaa qul ati'u allaha wa ati'u ar-rasul fa in tawallaw fa innama alayhi ma hummil wa alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghu al-mubin ci suuratu an-nur mu ne qul yow rek may saa saa waxal jullit ñi ne ati'u Allah topp leen yàlla wa ati'u ar-rasul topp leen ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam fa in tawallaw bu ngeen dumbóoyoo ne du ngeen ci def dara du ngeen topp kenn waaw ndigalu yàlla yi ngeen teg ko nele ndigalu yonentam bi alayhi salaam ngeen teg ko fële fa innama alayhi ma hummil yonent boobu alayhi salaam moom li war ci moom mooy li ma ko chargé mooy al balaghul waaw ki nga xam ne mooy ndaw yàlla bi moom nekkul ki kawam lu dul jottali bu leer li ko yàlla jottali du moom lañ gisoon ci jotaay bee ñu yéen mu ne amul benn yonent bu yoon bu yàlla yónni sama bu ma jiitu woon innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kaana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala xayri ma ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum moom lañ gisoon hadith bi ñu génn yonent bay saa saa am ne amul benn yonent bu ya bu ma jiitu mooy moom ci biir tamit la bokkaale mooy même kii bi la lu dul ne dafa war ci moom mu xamal jaamam euh, euh, xeetam la baax li nga xam ne mooy tax ñu am ñu ñu mucc yóbbu ci li nga xam ne ñooy tax ñu daal di sauver ci safara waaw loolu moom moo tax mu ne fa innama alayhi ma xubbi bu ngeen du moom def na li ko waroon waaw def na li ko waroon message bi na léegi bu ngeen nanguwul moom def na li ko waroon te yàlla loolu la koy laaj de yàlla du laaj benn mbindeef résultat moo tax yonent bi sallallahu alayhi bu dee yonent yi alayhi salaam la ne man de yonent yi alayhi salaam ne man uritu alayhi al umam dañ maa euh, kii al anbiya dañ maa maa gaaral yonent yi alayhi salaam xeet ma gis xeet woo xam ne yonent boo xam ne <laughs> ci mooy ci fin bi quoi moom dong ñëw mooy dafa dem woote mu ne am na yonent boo xam ne ay ñetti nit a ko am yonent boo xam ne ay ñaari am koo xam ne kenn am koo xam ne moom dong boo boo dekk mooy moom yàlla da koo yónni ci ab xeet mu woo leen léegi est kooku noonu loolu yàlla da koy jàpp te déedéet ndax innaka la tahdi man ahbab ndax yow yonent way sa saam la ko doon wax ak ñépp doo gindi hidaayatu tawfiq gi tax nit nangul islam loolu du jaama koy def ci xolu nit déedéet waaw waaye nag yonent ak taalibeem alayhi salaam ak ki ko man naay orienté moo tax mu ne ko wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim man ngaa dëgg-dëgg da ngay nit ñu di leen teg ci yoon wu coow waral waaye kantaa yoon woo wee la mu laaj dugg seen xol ñu gëm ko loolu mbiru yàlla la waaw moo tax yàlla du teg kenn obligation de résultat moo tax ndax nit ndax sëriñ dëw moo raw sëriñ dëw kenn du ko xame mbooloo ya ko topp waaw parce que bu doon loolu yonent bi nga xam ne day dekki moom kese nag alayhi salaatu salaam ah léegi moom foo koy classé ah foo koy classé bu dee yow daa am sëriñ boo xam ne wax waliyu la am ay milliards de taalibe wala millions de loolu kenn du ci xame ne moo raw ñeneen ñi mu ko loolu kenn du ko ci xame waaw kon nag loolu lu am am solo la. kon yonent bi alayhi salaatu salaam moom de bu bu jottalee topp leen ko topp leen yàlla topp ndawam bu ngeen wanee gannaaw alayhi salaatu salaam moom de li ko yàlla chargé loolu moom loolu la ko yàlla di laaj ndax yàlla ñëpp lay laaj yow yajma'u Allahu rusul bépp bi yàlla di dajale yonent yàlla alayhi salaatu salaam yonent yëpp laaj leen maada ujibtum waaw ah, la ma leen yónni woon moom ana lan lañ leen nangul lan lañ leen wuyul waaw ñu ne ko laa ilma lana illa ma allamtana ñun de amuñu benn xam-xam lu dul lu dul li nga xam ne moom nga ñu xamal voilà kon wa alaykum ma ci nekk lañ seen kaw liñ leen yépp mooy la mooy dégg digalu yàlla yi topp dégg digalu yonent bi sallallahu alayhi topp waaw loolu lañ leen yépp moo tax jullit bëpp boo jullit boo xam ne niñ ko foogoon lu yàlla farataal daa jot waxtu wa jot te mënuñu koo repousser ci lépp loo nekk lu dul loolu ci mooy yàlla nga nekk waaw lépp loo nekk lu dul farata joojee loolu nga nekk mooy yàlla lu tudd c'est aussi simple que ça waaw fii mu ne mooy bu wóor jotee ramadan da nga koy mën a foo koy dara lépp loo def lu dul woor de toute façon amul solo mooy yàlla dara la la du jariñ ay duma sax lay mujj mujj nekk ci yow moo tax nag ci ngay xamee danger wu idée wu ñun woor mais dañuy jox gaa yi ndox ñun duñu woor mais dañuy jox gaa yi ndox jariñu tus jaw noo jaw ko ça ne vaut pas la peine loolu peine la waaw dañuy woor duñu woor waaw mel ni waa ji ci xamoon moom kooku moom provocateur dëgg la woon masuma koo gis mu lekk ci mbedd masuma koo gis mu lekk ci mbedd premier jour koor mu jënd nga lu di dox ci mbedd mi di xàmb di waaxu di defe mooy mooy jamaa foofu waaw mooy jamaa foofu wal iyaadu billaah <laughs> waaw jënd munu ma mag waaw bëccëg naaj wi ne mu téye ko di foog ne mu ngi def ngóor-góorlu quoi te même personne yooyu it bi bu jotee ñoom ñoo ne ñooy toppatoo fi ñuy jullee ñoo koy waajal defar ko jour boobu man julli ay kese laay gis ñuy julli man xaw ma julli jooj man julli la tudd man moom loolu jaaxal na la julli ci it moom dinaa gis ñenn ci ñoom ñuy julli man xaw ma loolu mooy mooy mooy mooy ça veut ça veut dire quoi <laughs> yow wooroo doo julli mais julli ci it nga toppatoo bërëb bi léeg-léeg nga ànd ak imam bi julli te farata yi defoo wal iyaadu billah kooku mooy ci julliwul gee fanaanee naafila kooku day font waaw la waaja doon wax naan bari nañu dem Makka moom ki dem xombala leen tane <laughs> wal iyaadu billah <laughs> kii moom waxuma la xombal rek waaye tane waaw kon mooy yéen li leen teg mooy as wa ta'a lillahi wa rasulihi loolu amul amul amul amul amul lees ci seet topp yàlla ak yonent ba sàssam amul kaay leen ñu seet bon est-ce que on n'est pas prêt peut non wa ulil amri minkum ñoom la yonent bay sàssam di wax topp leen leen mais loolu dafa am condition mooy li ñu lay digal mu dëppook digalu yàlla ak yonent bay sàssam yonent bay sàssam yokkal ci wala loo xam ne sax lu leen neexul mais lu xaram ngir préserver. l'unité des musulmans def leen ko waaw fa innama alayhi alayhim maa xummilu wa alaykum maa xummiltum mu ne loolu rawahu muslim al imam muslim moo ko soloo kon loolu mooy xadiis bi gis nañ ne kon lëkkaale ma bi leer na waaye dañ ciy gis ne nit tamit boo amee ab laaj mën nga ko laaj waaye boo gisee ci ngay laaj mu du mooyu man nga xaar ba beneen jamono wala nga bàyyi ba keroog muy tontu parce que neturay saa saam yàgg nañ koy laaj ay laaj du tontu ci saa parce que du gis nañ keroog li li li ko kii wax Abul Yasar Abul Yasar radiyallahu anhu nee na waaye ñëw moo foonoon ndaw ci ci marché ñëw wax ko Yonent bi sallallahu alayhi naan ko ndax am naa kuub Yonent sallallahu alayhi wasallam mais moom insisté wul dafa nopp dafa toog nodd nañu fi ba julli fi ba ñu julli ba pare yeneen tubaab yi saa saa am ne ana doon laaj ñu ne mu ni ngi mu ne ko julli nga ak ñun mu ne ko waaw mu ne ko demal jéggal nañ la <laughs> waaw <laughs> mu naan ko waaw wa aqimis salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl inna al-hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika dhikra lil zakirin ci suuratu Hud mu ne ko mu jàngal ko aaya boobu mu naan waaye yonent bay saab lii pour man kese la wala pour ñëpp la Seydina Omar dóor ko ci dënn ako pour yow fat pour ñëpp la <laughs> yonent saab saab ne sadaqa Omar <laughs> <laughs> yeneen soo saa saam ree <laughs> muñ ne Omar wax na dëgg bër mooy kooku xam nga dafa laaj mooy laaj nañu yàgg waaw toog loolu mooy li gën a mat waaw mais bu dubboo yoo jarul ngay insister di insister di insister waat mais moom <laughs> mooy moom xër gi ak tamit bëgg li nit ku nekk rek la la ñor boo bëggee ni ngay ni ñu ciy nekke loolu mooy doomu aadama waaw ndax dañu yàllaa ko bind noonu bu bëggee dara dëgg moo fekkiwu ko rek daa mel du am jàmm waaye lool nag daa am lu ko war a canaliser waaw mooy teggi ni nga xam ne moom la nit ki war a àndal waaw boo laajeeb laaj boroom xam-xam bi mu dégg la bul jàpp ne te ñenn ñi jàpp ne noo xam naa damaa déggul wala damaa fàtte wala yu mel noonu moo xaaral waa sëñ bi tontoo booba ci sama laaj bi de <laughs> mu ne nga ne waa sëñ mu ne naa tontoo booba de mu noppi di waxtaan ak leneen yow yaa ngi xaar rek foo placer sa kàddu bi bàyyiwaat ba am benn benn silence bu ndaw am nga ne ko ah sëñ bi <laughs> ah ba léegi daa mel ni sama laaj bi moom ah nuñ koy def <laughs> yooyu du lu gën mat <laughs> waaw du lu gën a mat de li gën mooy li ñu le def moo tax Seydina Ash'ath ibn Qays daal di doxal ak moom daal koy xëcc. kon nag al imam an-Nawawi mu teg ci hadis boo xam ne gisoon nañ ko dañ koy jànge képp daal di pare muy hadis numéro six cent soixante-dix mu ne waan Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha qaalu ya rasulallah kayfa ta'muruna qaal tu'adduuna al-haqqa alladhii 'alaykum wa tas'aluuna allaha alladhii lakum muttafaqun alayhi kon xadis bii nga xam ne moom la al imaam indi rahimahullah mu ne wa an Abdillah ibn Mas'ud mu ne mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Abdallah di doomi Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam innaha satakunu ba'di athara ne dëgg-dëgg dina nekk sama gannaaw athar ay mooy yoo xam ne ay àq la yu ngeen yoo xam ne ñépp ko bokk am ñu ko anci moo quoi ne ko tungaañ féetale ko seen bopp waaw alal bi ñépp bokk am benn kuréel boo xam ne ñoom daal mais li daal nit ñi seen alalu bàyyi la ay waay wala seen maama leen ko fi leges alors que ñépp ko bokk ba pare di ci li ci gën ñaaw li ci gën a mooy di ci mbëllee ñeneen ñi quoi di ci def ay jëfi maata waaw mu ne loolu dina am sama gannaaw yoo xam ne reer koy bokk yéen ñépp mais am ñu ko yor bàyyi leen waaw wa umurun waaye di ngeen ay mbir yoo xam ne tunkirunaha di ngeen ko bañ ci wàllu diine parce que ay bidaa man képp nga fi gis waaw ñu waxoon fan yii rek daanaka foo tourner rek ab bidaa man buy taxawaalu ngay séen ñuy def ci ñoo xam ne ñoom ci seen bopp ne wootew noonoom ñoo yor diine te lépp lu fi yàqu ñoom la ci ñoom lay jóge ndax ñeneen ñi amuñu fit bi de façon ñeneen ñi amuñu fit bi waxi kufru yi ngay dégg kufriyaat yi ngay dégg ba taalibe yi di ko ñemee wax seetal seetal boo ko ginatee taalibe yi commencé ko wax yow bu dee suivre seen sëriñ boobu xoolal nga xool mooy da koo tàmbalee wax ñoom ñu koy comme que dañuy ñenn ñi dañuy euh, répéter nii perroquet ñuy seku ñuy répéter li seen sëriñ wax te dañ am fépp parce que sëriñ bi wax keneen képp koy wax lu wuteeg li sëriñ bi wax wax nañ ko seen nopp yi sëriñ bi di ma mooy yow da ngaa war a alku te war nañ laa bantal war nañ laa duma alors que sëriñ bi moo ko dara moo ko wax yoo xamante ne moo ko fi génne baax na ba yoon wa muy woote wax jooju moom mooy la première personne bu ko wax léegi nee leen ma kon moom dafay xam lu bees loo xam ne ñi fi jiiti woon da jàppoon ne ñoo ko gën moom moo andi fi lu bees loo xam ne ku képp ku ko weddi wala ne lii rafetul samara la jëm war naa ëpp. wa umurun tunkirunaha di ngeen gis ay mbir bari yoo xamante ne di ngeen ko bañ da xamu ngeen ko ci diine diine da koo bañ sariya da koo bañ. qaalu Ibn Mas'ud nee na radiyallahu anhu ñun sahaaba yi ñu ne ko sahaaba yi fa ne woon ne ko ya rasulallah mais ndawal yàlla sallallahu alayhi waxoon naa laaj bii moo jar a laaj waaw mooy yeneen may saa saa wax na laaj ko du moo ñu gën a xam nan dañ war a doxale bu doon ñenn ñu duñu laaj dara dañuy jàpp noonu après ñëw ku nekk di jéem a bu da mbir yi xewee lañ ko war a defee mais ñii moo tax yàlla tànn leen radiyallahu boole leen ak yonent may saa saa am ñoo doon laaj laaj yi war ñun moo xam nga ne buñ toogee sëriñ si mbay ma la ñuy waxtaane waaye nag Serigne Sos Serigne mbay la wóor wóor noonu naal boo tuddee masalaam bii gaa ci bi dafa jàpp non non si bam teel ngeen di waxtaane mbiru àddina déranger wu ngeen laay ne waa man nag sëñ bi man de keroog de man daal dama doon nelaw dama nelaw ba timis jot fàtte julli ma woon julli ma woon waaw ban laay bu njëkk a julli timis wala tàkku rek gaay gaay yi ñu non non non non suñ bi daa yàpp kii daa waroon a dem sax day nangam parce que ñoom ñooñu di jegeeg moom xam nañ ne xamul dara. sëriñu mbay la ak waxtaanu àddina moo tax bu dee boobu da ciy prolifique man cee wax ay heure mais bu diine wax diine jotee moom bu far diine ju <laughs> mais dina wax ay nettali yoo xam ne da koy da koy ne diine la. lépp jëm ci luy gën a glorifier moom ak maamam yi nga xam ne moo tax gaa yi di gën a tagg ci ñoom di ko jox liñ koy jox yooyu moom dañ koy wax waaw loolu nag ñu jàpp ne loolu mooy diine alors que loolu du diine waaw wax ngeen lépp moom des l'islam ak luy luy njariñaate waaw léegi kon ñoom ñu laaj ko nekk waa yonent may sa sam ne loo ñuy digal qaala mu ne tu'adduuna al-haqqa alladhi alaykum jooxe leen ak bi nga xam ne moom la leen yàlla teg mooy ñu leen jiite lañ leen jiite lañ leen digal waaye wa tasaluuna alladhi alaykum seen àq bi nga xam ne ñoom mooy loolu luñ ciy dégg mooy mataluñu ko ñi ko matalul ci ñoom àq boobu ñu leen xañ ñaan leen ko laaj leen ko yàlla waaw tasaluuna allah alladhi lakum la nga xam ne moo leen ñeel ñoom ñu xañ leen ko la ñaan leen ko yàlla mu ne muttafaqun alayhi hadith bi al imam al Bukhari ak al imam Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo hadith bi nag rombon na hadith numéro cinquante et un ci chapitre trois babu sabri lépp loo xam ne moom lañ fi bëgg a wax waxoon nañ ko foofee te moo hadith bi ci tegu woon muy hadith Seydina Abu Yahya Usayd ibn Hudayr cinquante deux bi ñoom lañ boole woon voilà boobu euh, boo delloo feew léegi nag lëkkaale dégg bunt bi mooy rek dégg géeg topp ak yi nga xam ne moo leen war loolu loolu laay yàgg wax ne nit du xel nga ne diw deful li ma war a def man du ma def li ma war a def yow li la yàlla mi la teg mi la teg ay mbir mi la teg ay mbir chargé la dara ne la defal lii teg ko sa moroomu jaam ne ko defal lii nga ne moom deful li mu war a def kon man du ma def loolu du xel moo taxoon ma ne loolu yonent bay sa am ne woon laysa al wasilu bil xadis baa ngi sax imaamul kii ki ki nga xam ne <laughs> kii jokk bokku dëgg-dëgg nekkul kii fayantoo de nga xam ne danaan man ku ma defal laay defal ki may woo di ma seet si laay seeti ku ma woowul sama yoon newul ci yow mu ne kooku jokkul bokku de kii jokk bokk mooy alladhi yasilu rahimahu ila qut'a mooy kii dog jokk mbokkam bu dee dafa ak mbokkam bu dee dañ koo dog kooku noonu mooy waa ji deful li ñu def moom la hadis bi keroog doon wax waa ji bi ñëwee na yonent bi saa saam man de sama mbokk yi damay rafetal ci ñoom ñu ñaaw jëm ci man wax ko wax ba kii mu ne bu dee ne li ñu ko waxee noonu la deme xamal nañ mu ngi mel ni doom bu tàng nga leen di so nga leen di saxal ndax tout le temps borom bi da lay yëkkati fekk yaa ci mel nii du deñ yàlla di la may ngay nga leen di féete kaw waaw est ce que ko waa defuñ li ñu war a def yow bul def dara ci ñoom déedéet ñoom defuñ li leen la war envers ñoom yow defal li la war envers waaw